Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala alhamdulillah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati was-salaam fi kitaabil adab wa fil baabil haadi wat-tis'iin wa an Mu'aawiyata bni al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu annahu qaala baynaa ana usalli ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam iz 'atasa rajulun mina al-qawm faqultu yarhamuka Allah faramaani al-qawmu bi-absaarihim faqultu waathuka la-umma yaa maa sha'nukum tanzuruuna ilay fa ja'aluu yadribuuna bi aydiihim alaa afxaadihim falammaa ra'aytuhum yusammitunanii laakinnii sakat falammaa sallaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fabi abii huwa wa ummii maa ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liiman minhu fa wallahi ma kaharanii wala darabanii wala shatamanii qaal inna haadihi as-salaa laa yasluhu fiihaa shay'un min kalaami an-naas innamaa hiya at-tasbiihu wat-takbiiru wa qiraa'atu al-qur'aan aw kamaa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qultu yaa rasuulallah inni xadiisu ahdin bi jaahiliya wa qad jaa allahu bil islaam wa inna minna rijaalan ya'tuuna al-kuhhaan qaala falaa ta'tihim qultu wa minna rijaalun yatatayyaruun qaala zaalika shay'un yajiduunahu fii suduurihim falaa yasuddannahum rawaahu muslim rahimahullahu taala as-sukl bi dammi saa'i al-muthallasa al-musiibatu wal-fajii'a maa kaharani ay maa naharani kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy dikkal ci téere bi ñu nekk ba léegi ci kitaabul adabi waaw kitaabul adabi buntu teggini waaye chapitre bi nga xam ne moom lañ ubbi woon bii weesu mooy quatre-vingt-onze juróom ñeent fukk ak benn baabul wa'di wal mooy buntu boobu waaraate ak di yemamaay tey nekk koo xamante ne ni da ngay eh, nekk ku diggu doomu ci sa waaraate defe ko nam gën a rafet sa jublu rek li nga xam ne moo la tax a jóg voilà te bañ a guddal yenn gudd yi maxaafata sa ama comme lañ ko gisoon ca xadis xadis bu mujj woon a gis moo doon xadis numéro sept cent mu ne woon wa an abil mu ne wa an abil yaqadan ammar ibn yasir radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa yaqul inna a salaati rajuli wa qisari xutbatihi ma'innatun min fiqhi tey nag walillahi alhamdu wal minna ñuy gis avant dernier bi ndax ñeenti xadis kes fi doon mooy xadis 701 mu ne wa an Muawiya ibn al-Hakam mu ngi jël saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Muawiya ibn al-Hakam di doomu kuñ naan al-Hakam as-Sulami bokkoon ci waa Banu Sulaym waaw moo tax ñu bu doon waa bani salima kenn du wax as-Sulami as-Salami ñoom al sayyidina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon qaala mu ne bayna radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci mu ne bayna ana usalli bi nga xamante ne benn bés dama doon julli ma rasulillahi ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moo yeneen trois cent di leen jiite foofu Medina ci kaa ci ci ci ci jàpkan bi il ci noonu rek atasa ci la benn waay tisoolee rajulun benn waay atasa ci la tisoolee rajulun benn yàlla min benn waay minal qawmi ca ne woon ca ca ñu doon julli ca julli ñu ne woon ci jàkk ji fa qultu ah bi mu tisoolee fa qultu man maa ngi ci mbooloo mi ci sàppe bi ma ne ko yarhamukallah <laughs> ma ne ko yarhamukallah amaana sax moom li leer mooy déggul waaju na alhamdulilah mais xam na dana tisoolee moom xam na ne bon. ku toushoo lañ naan la moo ne alhamdulilah ñu ne yarhamukallah moom déggu xam naa mu jàpp ne waa ji wax na ko mu ne yarhamukallah nee na ma ne yal na la yàlla yërëm léegi bi ma waxee lool faramaanil qawm bi absaarihi saxaaba yi nga xam ne maa xaw a ñoo daj ñoo xawoon a dendee ñu daal di may xool mooy mu ngi ci julli bi waaye xaw xaw xaw ma xool seen bët yi catal ma xool ma <laughs> ngir xoolu li nga def waroo ko def nan ngay nekk ñuy julli nga naan yarhamukallah fa qultu léegi nag bi ma gisee ñu may xool ma ne waa sukk la umma yaa ay way jële lan mooy sukk la al imaam an-Nawawi ne bi baax ni sa il musallata saa bi nga xam ne abata sa saa boobu di am ñetti tomb yi sukk dañ koy sukk ngay wax mooy lan al musibatu wal fajia mooy way way musiba dal na ma way way way way way woonaa sama musiba woonaa musiba ak saa yaay mooy nit koo xam ne loolu en général bu dee nit ku ñàkk Hmm? mooy woy waay ñàkk naa sama ndey waay wuy sama ndey bu dee ci wolof <laughs> ñii <laughs> waa sukk la umma yaa wuy sama ndey mais ñii luñ may xoole nii maa sha'nukum moo luy seen mbir tanzuruna ilayya ngeen may xool nii lu ngeen may xoole <laughs> faj'alu na aydihim bi ma waxee lool nag non seulement maa ngi ne laa ñu may xool man ma ñëw dolli ci ñu may xool ma wax lii wuy sama ndey waaye lan moo xew ma ngeen lu ngeen may xoole nii fa ja'alu yadribuna bi aydihim ala afxaadihim ñuy dóor seen loxo yi ci seen poche yi ngir di ma noppiloo waaw mooy kenn yow ngi wax ngay tollante <laughs> falamma ra'aytuhum bi nga xam ne ci laa leen gis yu sammituuna nii keneen doon dañ koo def ngir di ma noppiloo waaw mooy bon ak mer xaw koo dugg laa kit nii waaye sakattu après bon ma dal topp ma sama mer waxaat ma noppi ma ma dal <laughs> fa lamma salla rasulullah bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam pare julleem mu ne fa bi abi huwa wa ummi wat naa ko jënd naa ko sama baay wa ummi ak sama ndey jënd naa ko sama baay ak sama ndey maara ay tumasumaa gis mualliman jàngalekat qablahu du lu ko jiitu wala ba'dahu wala gannaawam ah ahsana ku gën a rafet taaliman am jàngale minhu moom alayhi salatu wassalam allahu akbar mu ne fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man Muawiya maa kahrani al imam an-Nawawi mu ne ay maa nahrani mooy gëdduma waaw ndax kahrani hmm, mooy gëdd mu ne gëdduma de waaw yonent bari saa gëdduma waaw wala tanhar xalaa fa amma al-yatiima fala taqhar wa amma as-saa'ila fala tanhar mooy maa naharani wat naa ci yàlla ne gëdduma loolu mooy kaharani waaw waaye wala darabani dóoruma it wala shatamani te ŋàññu ma qaala li mu wax daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy li inna hadhihi as-salaa ne lii ñu doon nekk di doon ko def as-salaa la tudd julli la tudd laa yasluhu yiwanul nag fiiha ci moom julli say dara min kalaamin naasi ci waxu nit ñi waaw amul dara lu yéwén ci waxu doomu aadama yi loo xam ne dañ koy dugal ci julli yéwénu ci innama dëgg-dëgg julli hiya tasbiixu mooy subhaanallah yi ngay def di sàbbal borom bi di féey ci géeju borom bi yooy yi nga xam ne moom la alquran moom la sunna sharia teg ni loolu mën nañ koo wax ci julli loolu wa takbir ak di allahu akbar waaw subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal a'la ak ak takbir booy kii naan al allahu akbar ak yooyu wa qiraatil qur'aan waaye ak jàng al qur'aan waaw bi nga xam ne da ngay taxaw di jàng al qur'aan fatiha teg ci saar loolu ak subhaanallah subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal a'la yi ngay def ak allahu akbar yi ngay def loolu moo ci yëwén waaw aw kama qaala mu ne war ak wala rek comme ni ko yonente bi saa saa waxee rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na nag duñu waxee loolu kultu ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam inni man mii di wax ak yow di Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu hadith ahdin bi jahiliya mooy bi ma tuubee yàggul waaw ab tuubeen laa bi ma tuubee yàggul damay door a dugg ci l'islam bi ma ci duggee yàggul bi ma génnee ci réer gi waqad jaa allahu bi islam te yàlla nag dëgg-dëgg indi na l'islam bii nga ñu indil wa inna minna rijaalan am na ñun nag ay góor ñoo xam ne ci ñun ya'tuuna al kuhaan dañuy dikkal ñi nga xamante ne nii ñooy jéem a xam-xam lu lu xawagul kuhaan yi waaw mooy njabarkat yi waaw nga xam ne dangay ñëw ñu naan la lii wëkk lii ah ah <laughs> waaw naan la bon xam nga nag daa am di la xoolal ne dañ lay seetal ngir wax la si ëllëg nan lay deme waaw mu ne ñun nag am na ci ñun ñoo xam ne dañ leen di dikkal ba léegi ah xaala yonent baay saa saam ne ma falaa ta'tihim waaw bu leen leen dikkal qultu nee na ma ne ko wa minna rijaalun yatatayyarun waaye yonent baay saa saam ba léegi am na ci ñun ñoo xamante ne dañuy gaafalaate ah waaw mooy deux ñu ne soor lañ ñu sotti lañ ñu sànni wala wala ñun daal am na mauvais sort nangam ak nangam di gaafalaate xaala yonent bi alei saatu salaam ma zalika shay'un loolu mbir la moo xam ne na yajidunahu ñoom nit ñi ñu koy def ñoom ñoo koy daj fii sudurihim ci seen dënn yi waaw mooy loolu nit ñépp a ci yam mooy mbir mën na ñëw traverse sa xel mais bu ko topp de bul topp lool di ko gëm ak di doxe loolee moo tax mu ne fala yasuddannahum bu mu leen ngallawaay bu mu leen wëllit ci li leen yàlla digal mooy am njortu bu rafet ci seen mbooleem jullit yi waaw te bañ di teg seeni mbir ci mbir yu farful yooyu nga xam ne teguwul ci xam-xam euh, ma anzalallahu biha min sultaan borom bi wàccewu ci benn preuve ne li nga xalaat ak li nga yaakaar naan ba ma génnee gis ku gàtt laa xam ne samay mbir yàqu na waxoo dëgg waaw mu ne loolu mbir la mooy daj ndax saytaane mën na koo def ci xolu nit waaye du réalité du dëgg gu am waaw kon nag fala yasuddannahum loolu bu ci teg di teg ay acte jële ko ci loo xamante ne nii ci gaafal la jóge alors que loolu du réalité du dëgg gu taxaw waaw mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi voilà kon mu ngi nii léegi euh, li nga xam ne moo ci tegu woon mooy euh, lam indi ca suuf as-suklu loolu euh, moom gis nañ ko sànq waaye naka noonu li mu wax ma kaharani waaw maa kaharani loolu it indi na loolu yi gis nañ ko kon léegi laaj bu njëkk yi mooy dana rawaahu muslim al imaam muslim moo ko solo bala ñu jàll mooy xadis bii war nañu waat xadis mille six insha allahu taala xadis bi imaam dina ko fi indiwaat waaye bu boobaa mooy fekkoon nañu jàlloon ki waaw mille six cent soixante-douze foofu nag da koo gàttal voilà boobu da koo gàttal euh, euh, fii la ko gën a guddule te même sax fii nii sax indiwu fi intégralité xadiis bi comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Muslim solo indiwu fi lépp daa indi ba fii rek waaye am na loo xam ne am na loo xam ne tamit mooy moom euh, àggul ba foofu ci hadis bi al imaamu an-Nawawi ta'ala léegi nag laaj bu njëkk jàngat bu njëkk mooy est ce que al imaam Muslim kese solo ñu ne la déedéet hadis bii jiitu woon na al imaamu Maalik soloon na solo na ko ci kitaabul itq wal walaa baabu maa min al fi ar-riqaab al foofu indi woon na ko fa naka noonu al ibn Muhammad indi na ko ci musnadul makkiyin hadithu Muawiya ibn al-Hakam euh, indi na ko tamit ci musnadul ansar hadithu Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami moom al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal naka noonu al imaamu Abu Dawud as-Sijistani moom it solo na ko ci guddal ko moom tamit euh, comme ni ko imaamu Muslim solowe indi na ko moom ci kitaabu salaa tafrii'u abwaabi ruku' wa sujuud baabu at-tashmiit at-tashmiit al-'aatishi fi salaa foofu it al imaamu Abu Dawud as-Sijistani indi na ko naka noonu al imaam an-Nasa'i daal dina koy solo rahmatullahi alayhim kanta al imaamu Muslim min ne moo ko solo moom mu ngi ko indi ci kitaabu al-masaajidi wa mawaadi'u as-salaah baabu tahriimi al-kalaami fi as-salaah wa nasxi maa kaana min ibaaha mu ne haddathana mooy moom ci piir eh, jàkka yeeg bërëbu jullikaay yi eh, buntu bi shuraax yi def xaraamal bu ñu xaraamal nit di wax ci julli. ak nasaxal bu ñu saxal bu ñu nasaxal la nga xam ne moo ci daganoon mu ne haddathana abu ja'far muhammad ibn sabbah wa abu bakr ibn abi shayba wa taqaaraba fi lafz al hadith mu ne nettali nañu ñun imam muslim suñu sëriñ di abu ja'far muhammad ibn sabbah ad-duulabi abu ja'far al-baghdadi rahimahullahu ta'ala nga xam ne euh, moom euh, du bind na téere as-sunan rahimahullahu ta'ala euh, euh, euh, moom moo ma nettali moo ñu nettali Abu Bakr ibn Abi Shayba mi ngi gis jotaay bi la génn Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr gën a siiwe al-Kufi al-Wasiti al-Absi mawlahum rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaar ñii nag wa taqaaraba fi lafzi al-hadith ñoom jege wante nañ ci kadduy hadith bi qaala nee nañ haddathana Isma'il ibn Ibrahim ñu ne nettali nañu Ibrahim Isma'il ibn Ibrahim di Isma'il ibn Ibrahim ibn Maqsam al-Asadi gënoon a siibe ci ibn Ulayya mooy Abu Bishr waaye loolu lañ ko gënoon a xale mu nekkoon na Basra waaye nekkoon na Baghdad rahmatullahi alayhi an Hajjaj as-Sawwaf moo ko jëlee ci Hajjaj as-Sawwaf di Hajjaj ibn Abi Uthman as-Sawwaf Abu Salt rahimahullahu taala al-Basri rahimahullahu taala an Yahya ibn Abi Kathir moo ko jëlee ci Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil rahimahullah al-Basri al-Yamami at-Ta'i mawlahum rahimahullahu taala an Hilal ibn Abi Maymuna moo ko jëlee ci Hilal ibn Ali ibn Usama gënoon a siiwee am na ne mooy Hilal ibn Abi Maymuna rahimahullah al-Qurashi al-Fihri al-Amiri mawlahum al-Madani rahimahullahu ta'ala an Ata ibn Yasar moo ko jëlee ci Seydina Ata ibn Yasar al-Hilali Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Yasar nga xamante ne moom ni al-Madani al-Qaas mu ngi juddu ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab l'an 19 ci la gane addina moom Seydina Ata ibn Yasar al-Hilali rahimahullahu ta'ala moom moo ko jëlee an Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami voilà moo ko jëlee ci Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami qaala mu wax bayna ana usalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam in atasa rajulun min al-qawmi fa qultu yarhamuka Allah faramani al-qawmi absarihim fa qultu wa thukla ummiya wa thukla ummiya ma sha'nukum tanzuruna ilay <laughs> moo lan moo xew ba ngeen may xoole ni Hmm? lu ngeen may xoole ni bi waa ji tisoolee mën a ko yarhamukallah fa ja'alu yadribuna bi ay aydihim ala afkhadihim ñu commencé di dóor seen eh, loxo yi di ko dóor ci seen pooj yi ngir noppiloo ma fara ay fa lamma ra'aytuhum na nii ba ma leen gisee gis ne nan la ñuy noppiloo lakin ne sakatu waaw ma après ma dal quoi man ma dal falamma ma noppi dara falamma salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu fa wallahi ma kahanani wala daramani wala shatamani qala inna hadhihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas innama huwa at-tasbih والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله am na ci ñun ñoo xam ne moom dañuy dikkal njabarkat yi ñuy xam-xam lu parce que kuhaan ak araf dafa wute araf la araf moom day fexe <laughs> bi ñëw ne la bon man euh, attention je vais te dire kii moo ko jël kan moo ko jël voilà di jéem a xam-xam alors que kaahin moom ci li ci kanam lay jéem a wax moom day jéem a ñëw ne bon attention moom xam na voilà sa suba lii moo la fi nekkal yow suba lii ngay am lii waray xaar doxalal nii defal nii nàngam ak nangam loolu lépp nga xamante ne ay kàcc la voilà te loolu lépp dafa nekk loo xam ne lu xaram la voilà kon nag loolu mooy li nga xamante ne dafa leer waaw <laughs> waaw comme daal imaamu Nawawi wax waqad naqala al ijmaa fi tahrimi jamaa fi tahrimi jamaatun minha abu Muhammad al-Baghawi rahimahullah kene dafa xaraam di dikkal ñu mel nii moo xam kuhaan beeg anraas bi waaw ñëw di la seetal yor ay pittaaw wasaare maire bi wasaare waaw naan la ah gis naa tukki de waaw wala jëlal benn nga jël muy wax wax yooyu loolu wax la yoo xam ne amul dara te boo fa demee li yonent bi saa saa waxoon nee na képp koo xam ne dikkal na ab koo xam ne day xam lu dara. mu daal di lay wax dara du daal di koy gëm yow moom boo non boo ko boo ko dikkalee rek yow 40 jours moom Philippe loo julli yow borom bi du ko nangu voilà te boo ko gëmee nag mooy yow weddi nga li nga xamante ni li nga xamante ne moom la Seydina Muhammad di man mii di wax sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom la yàlla wàcce ci man kon loolu moo tax lu garaaw a garaaw garaaw la allahu waaw waaw la ilaha illa di wootewu wu ne dañoo xam mbir yi am ay collaborateur ci jinne yeeg yooyu nga xam ne tullu kullu hadha kadib waaw waaw naan la wala ñu ne bon diw ñu ngi koy tuumaal wala xamuñ kan la léegi araf bi di jéem a xam loolu lépp minal kadib daa bokk ci nar yi nga xamante ne nii moom yéeme na te rëy na te nekk na loo xam ne noo seulement araf bi dem fa daa xaraam lañ koy jox muy xulwaanul kaahini yonent bay saa sam da koo xaraamal mooy lañuy lañuy ak ma ma <laughs> ak li nga xamante ne moom la ñuy jox euh, kiy jaay boppam euh, kiy prostitué alal jam ciy jële dafa xaram waaye ki nga xam ne ab ab ab ab kii la ab gisaanekat di di gisaanekatu VIP yi waaw yor ay cachet ay cinquante mille pour mu seetal la léegi nag kanta la ngay fayaat après ça dépend moom ci nan lay jiwe yooyu yëpp mooy lekk ko dafa xaram voilà yow amoo droit ku mel noonu di la jox alal nga xam ne alalam ji ci loolu la ko jële nga koy jël waaw gis nga Seydina Abu Bakar gisoon nañ fi xadiis bi bi mu ne bi ko waaji ne bon euh, jox ko mu lekk ba pare mooy booyam boobu jaamam boobu booyam boobu booy ne ko mais est xam nga <laughs> lii fu ma ko jële benn waay bee waaji nga xam ne dama koo defaloon ak kahaana fanon yooyu ak njabar ci jaahiliya léegi nag fayuma woon mu gis ma fay ma loolu laa jël jox ko Seydina Abu Bakar jël loxo bi dugal ci biir gémmiñ gi waccuwaat li mu lekkoon lépp voilà mooy loolu xulwaanul kaahini daa xaram voilà mooy li muy jël di seetalaate ñu naan moom la ñuy weexale ki nga xam ne mooy seetkat bi loolu lépp dafa xaraam te la muy wax neen la du dëgg waaw léegi nag mu ngi noonu waaw kon loolu lu ama am solo la nañ ci bàyyi xel te bañ koo woyofal li ci yonent bari saa saa wax dafa rëy waaw képp nag koo xam ne nee nga jullit nga ba pare yow man ngaa dékku quarante jours say julli yàlla du ci nangu dara waxoon nañ la nag ça ne veut pas dire comme que noonu la kon man di nga julli mais résultat ba bi ci waroon a am la waroon a la waroon a tukkee ci julli ja mooy ci yàlla nangu ko fu ne la ko loolu la du def ak leer yaa ngi ci waroon a am yàlla dala koy xaj walla iyaazu billah quarante jours imaginer yow boo deewee ci noonu ñoo tax war ñoo seetaat suñu bopp waaw te bàyyi yoo xamante ne nii parce que rek dem ah ah bi waaw man ah na nga ah nag waa seetal ma nag temps yi nag moom soxla naa nag surtout femmes yi ni ñu ko tànnee ñu ñëw wasaare leen per yi loolu lépp ci la loolu dafa xaram dikkal ko loolu la la yonent bay saa saam wax ne yow waxagul nga gëm ko boo fi jullee quarante jours ko nangu waaw kanta ko gëmee li nga xam ne moom lañ weddi ci yonent bi alayhi salaam te kat gaa yi fay dem <laughs> kan moo fay dem te ku ko gëm daanaka ñi fay dem la daa fekk moom kese lañ gëm. wal iyaazu billaah imagine nga loolu waaw. wal iyaadu billah moo tax ah, borom yaa yaa yaa ñi yeete tey jàngale su rawatina suñu façon réew yii ah, loolu war lu garaaw la loo xam ne war nañ ci bari ay waxtaan laa wax ñu siiw lool waaw am na ñu koy def waaye bu gën siiw ba nit ñi xam ne danger kenn du ko woyofal waaw loo xam ne lii la ci rent bay saa saa wax kenn du ko woyofal kon nag waa ji bi mu waxee lool moom Seydina Muawiya ibn al-Hakam ne Eh, kon nag yonent way sa sam am na am na ci ñun ñoo xam ne yatuunal kufaan qaala fala ta'tihim waaw yow bu leen dikkal te boolu mu ko wax moom lay wax ñëpp mooy bu ñu leen dikkal bu ñu fa dem di leen jàmbat dara wala dina wax dara ñu ñuy seetal parce que xamuñu tus te loolu day dugal ci nit ki li nga xamante ne mooy fitna parce que xam nga ñoom ay kàccikat la moo tax ñenn ñi loolu la ñuy wax mais bon attention parce que yow yéen da ngeen naan gaay kàccikat lañ mais léeg-léeg li ñuy wax lu bari sax day day man na toog deg dëgg ah waaw ñu ne la loolu yeneen tubaab yi saa saa nee jinne bi mooy dem ah dañuy tungoo mënte dañuy kii ci asamaan si ci ci nuage yi di sàcc waaw. dégg dara buñ ko sàccee dinañ ci rax euh, benn dëgg ñu rax ci euh, euh, juróom fukk juróom ñett juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ay ay ay ay kàcc waaw léegi nag léeg-léeg dina tombe mu nekk dëgg te loolu mooy yow dugalal na la lan mooy fitna ji yonent way saasaan wax naan boo ko demee yow yàlla du la nangul dara yow mooy weddi nga li nga xam ne moom lañ wàcc ci muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy yow loolu yaa ngi koy commencé gëm banaan bon loolu nag gëm ko sax banaan bon ñoom nag léeg-léeg li ñuy wax noonu la parce que dañuy wax loo xam ne dañ koy gis ah voilà léegi mooy problème mooy li mooy fitna lay dugal ci sa ngëm yàlla ah ah ah dañu naan ñoom nangam ak nangam waaye bon ñoom bon affaire bi naka ñoom daa mi ñuy gis yoo xamante ne te loolu du dëgg loolu du dëgg waaw. waaw kon nag mu ngi noonu loolu lu xaram la loo xamante ne lu jara bàyyi xel la nga xamante ne loolu daa nekk loo xamante ne danger euh, public numéro un la bokk ci nga xam ne soofantal nañ ko ci suñu jamono yi waaw waaw ci suñu jamono yi nga xam ne fitna moo taxit loo ci gis fitna dugg na ci diine ñu bari waaw waaw daanaka ngëm bu bari ci seen làmmiñ ñi kese la waaw moo tax yàllaay mujjee ñëw ci seeni mbir bu neexee seenu góorgóorlu la bu naqaree diwa leen ko teg yatafayarun loolu moo ñuy jàllaloo ci li ci tegu kon yeneen may saat saam ne ko falatatihim yow bu leen dikkal voilà kuhaan yooyu yee di jéem a xam-xam lu liy xew ëllëg bu leen dikkal léegi nag kuhaan yooyu moo ko araaf de araaf bi xam-xam lu li weesu walla yow sa kii bi daa riir dinaa la wax kan moo ko sàcc ak yu mel noonu walla sa doom ki nga xamante ni daa weex ñu gàtt nangam waxul dëgg ñooñu kooku it bu ko dikkal qaala wa minna rijaalun yatatayyaruun mu ne ko am na nag ci ñun ñoo xam ne dañuy gaafalaate voilà mooy li doon wax sànk bu ma génnee voilà ab tiyara voilà man daal damaa génn gis lii yow daal jàpp ñoom ñoom parce que ku gëm loolu jàppatoo yàllaay def waaw jàppoo ne mënoo gëm ne yàllaay def ba pare gëm yooyu moom laa doon wax ci tardé gi ñu tardé façon euh, xalaatin yooyu ak pas-pas yooyu ku ko am waaw au diw boppam day metti wala bëñ bi day metti au mu xalaat. mais bon nañ dem seeti dentiste bi ñaan yàlla te dem seeti dentiste bi jàpp ci sabab yi donc bu njëkk lool waaw danaan boo demee nañ dem seeti maaman bi moo demee diw ah moo ko roof ngelaw ah ko sol ngelaw wala bëtub diw ba wala ñoom diw nangam entre temps moom bëtam ba bëñ baa ngay fënëx di yàqu bopp bi xar ñeen nekk ci yooyu mu koy jox ay garab yoo xamante ne nii day gën a nëbal mbir mi moom nag jamono jooju mu ngay gën a waaw buñ demee ba xam ne maaman yooyu nga xam ne mënuñu tus mu dóoru ñëw nag ne nañ dem ci médecin yi ah dem làmb fu nekk rek waaw da ngay làmb fu nekk rek waaw taal bu tëw tamo tàkk moom fu na nga koy làmbe loolu li mu waxi caaxaan la dëgg la waaye yow taal bi yaa ko yaa jaarul li la yàlla wax laa wax waaw ñu waxoon na la bu leen dikkal te ngeen bàyyi gaafalaate yi waaw waaw te moo tax yooyu dañoo lëkkaloo yii muy wax nii kuhaan yi ak gaafalaatekat ak a ñeme kuuxaan yi ak a ñeme gisaanekat façon yooyu parce que bu ñëwee ba jàpp nekk lii gaafal nit pour mu mu wut ci solution léegi day dem ci ñi nga xam ne loolu lépp mooy fi li mu jàpp ba bëgg cee sukkandikoo yonent bay saa saa waxoon na ne loolu mbir la moo xam ne zaaka shay'un yajidunahu fi sudurihim gis nga loolu daa nekk mbir moo xam ne dañ koy def ci seen dënn ci seen xol yi day ñëw ay xataraat la yuy ñëw ci xelu doomu aadama bi fi xolu aadama bi mais doomu aadama bi alayhi mais loolu bu ko tàpp bu ko jàpp comme rek ni ngay tooge ay ay pulsions dangereuses di la dikkale ci la yu mel noonu yow bu ko jàpp sa bokku jullit te loolu mooy lu bari loolu ci shaytaana yi lay jóge waaw ndax inna inna shaytaana yajri min ibni aadama majra dam waaw shaytaana day ndaw ci doomu aadama ndaw waaye deret waaw yooyu yëpp da koy def ngir tax seen diggante yàq seen bokkoo yeeg yooyu ñi nga xam ne borom bi waxoon nan innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum yéen da dëgg dëgg ñi nga xam ne ñooy julli ñoom dong ñooy ay mbokk yéwénal leen seen mbokk yi iblis ak i mbokkam bëgg laa dugalal loo xam ne pas yéwénal waaye yàq dëgg mbokka googu la yonent bay saa saam ne nag zaaka shay'un lu ko ne fa minna rijaalun yatatayyarun mu ne ko loolu mbir la moo xam ne yajidunahu fi sudurihim nit ñi dinañ ko daj ci seen dënn yi waaye loolu bu ngeen préoccupé fala yasuddannahum am na boo xam ne fala yasuddannakum benn riwaaya bu mu leen dëbbale ci yoon yoonu baax te topp li ma leen digal mooy ngeen xam ne kii def kii kii soppandeku mooy yàlla du keneen waaw du ak nit soppandeku ci sa soor ci yow nan ngay mujjee ak lan ngay am ak lool du nit waaw du nit moo ko man lari njariñ ak lor ci loxo yàlla la ne loru nekkul ci loxoy mbindeef waaw waaw mu ngi noonu mu ngi noonu loolu dafa war a leer la hawla wala quwwata illa billah loolu nit ki da ko pas-pasu jullit la bokk mu ko amul mooy wadd na waaw loolu leer na nañ waaw loolu lu garaaw a garaaw a garaaw ba am pas-pas yooyu day day day yóbbu nit ki ci li nga xamante ne nii mooy shirk bi gën a rëy parce que jàpp na ne am na beneen musarrif ku dul yàlla waaw koo xamante ne nii moom mooy soppana ko ci mbiri ku dul yàlla kanta xataraat yi yooyu di ñëw ci sa xol lool graw li ñuy bañ mooy nga topp ko waaw mooy nga topp ko bu ñëwee jullil corent bi alayhi tuddal yàlla al waswasul xannaas day daw waaw waaw mooy kiy def ay ay pique ci sa xol bi di defal yenn yi bés boo tuddee yàlla day daw waaw waaw boo tuddee yàlla rek mu deñ allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa muhammad waaw allahumma yooyu ak bu la ci neex wala nga tudd yàlla day daw kon nag mu ne ko loolu mbir la moo leen di dajal jot ci seen dënn yi bu leen ci euh, bu mu leen dëddale fii la ko al imaam an-Nawawi yem moo tax imaam an al léegi nañ continuer imaam Muslim qaala ibnu Sabbah mu ne ki nga xam ne mooy ibnu Sabbah muy sëriñam bi Abu Ja'far Muhammad ibnu Sabbah moom euh, bu bu dee moom ci riwaayam moom ñu di ko indi foofu dane fala yasuddannakum bu mu loolee ngalawaay yooyu ngeen di xalaat yu fi gaafal yooyu di rox ci seen xol yi bu mu leen dëddalee dëdd ak dëdd ak tamit yàq seen diggante mbokk yi bu mu dox seen diggante def lu baax waaw bu ci basé wu mukk dara wala nga ciy bañ a waaw melal ni weñ wala dal la romb waaw bu ci xel waaw qaala nee na nag kultu ma ne ko wa minna rijaalun yaxutuun xam nga imaamu Nawawi fii la agsiwul voilà fii la agsiwul li ma doon wax naan am na lu mu sute mooy bon loolu du sute sax parce mooy li nga xam ne moom la wax qaala ibnu Sabbah fala yasuddannakum voilà ndax fële la yem après yow fala yasuddannahum duggul ci li ci tegu voilà léegi mu ne eh, euh, naa Muawiya radiyallahu anhu ibnu al-Hakam as-Sulami mu ne ma ne yonent bay saa saam mais wa minna rijaalun yaxuttuun de am na ci ñun ñoo xam ne dañuy def ay rëdd loolu boroom xam-xam yi dañ ci wax lu bari Ibn al-Arabi Eh, eh, comme ni nga xam ne moom la boroom Maalimu Sunan bi eh, sharh Sahih maanaam Sahih sunan sunanu sunanu Abu Dawuda rahimahullah parce que boo fàttale ko nee nañ la ne la moom Seyna al imaam Abu Dawuda rahimahullahu taala daal dina koy solo <coughs> voilà léegi al imaam Ibn comme ni mu ko tuddee foofu mu ne nee na. bon loolu mu ne li muy tekki lenn la na mooy nii la doon deme nit ki da doon dikk laa raaf ki nga xam ne day jéem a xam-xam lu voilà nga am loo réer li wala loo xam ne daal jël nañ ko gisootoo ko wala sa doom joo xam ne nii nu muy xamoo fu mu nekk waaw moom daal dem na ci mbooy ji boobu ba léegi gisatu ngeen ko léegi nag nga dikkal waajoojee ne nag moom mooy seetaalekat bi mooy gisaanekat bi waaw léegi nag day teg Euh, ci kanamam daal benn jeune benn booy bu mu doon teg moo xam ne moom moom mooy mooy collaborateur am moom gisaanekat bi di ko digal nag ne ko boo boo ñëwee wax tey ne ngir waa lii man de jëleen gi de moo waaw ñaari fana yi gisuma ko wala sama caq or bi xaw ma man daal ci néeg balaa ko bàyyi sama boyetu or bi man de xaw ma nan naa def mënatuma ba ci bët nag nga fekk ko boo ñëwee moom day toog am benn booy bu ne ci kanam waaw mu ne ko léegi danaan booy bi rëddal ci suuf defal ay rëdd ci suuf waaw léegi nag booy bi rëdd waaw di rëdd ci suuf si yu bari ay rëdd yu bari muy rëdd muy wax ay waxam après mu ne booy bi léegi effacer del effacer li nga rëdd wala mu wax waa ji ñëw walla booy bi ne ko effacer ñaar par ñaar rëdd yi dee ci effacer ñaar par ñaar muy effacer ñaar par ñaar léegi nag bu bu effacé ba muy jeex mu xool ñaataa ci des est-ce li des dafa tóol wala tóol bu dee li li des dafa tóol mooy wane ne ah yow sa affaire sotti na loolu moom mooy dalilul falaaxi wal dafar mooy ne yow moom tanawu nga yow moom amul looy tiit ci li nga ñàkk wala li nga xamante ne moom nga bëgg loolu mooy léegi mu sotti waaw wa in baqiya fardan fa huwa dalilul al al xayba wal yaas waaye nag bu dee nag dafa des benn loo xam ne tóolut lu impair loo loo xam ne moo dafa tóol bokk waaw bu dee dafa dafa des loo xam ne dafa tóol mooy tóolul waaw bu tóolul mooy ñaar ñeent ak bu desee ñaar waaw ndax li ci des mooy ñaar bu desee ñaar mu ne affaire yi dox na yow moom bu amul loo tiit waaye bu dee dafa dafa tóol mooy benn la moo ci des bu boobaa nag eh ah yow nag bu yoboo nga jóg ci sa bopp waaw problème am na de waaw loolu la ko al imaam Ibn al wax léegi nag loolu la ne yonent bi alayhi salaam nag waa ña ko ah ñun nag am nañ ci ñoo xam ne yaxutuuna dañuy def loolu de yonent bi alayhi di suuf yi di ko defee comme nii di am yoo xam ne jàpp nañ ni rëdd yooyu wala am na lu mu ñuy wala man nga cee xam sa suba ak sa ñëw ak ñoom nag waaw yonent bi alayhi nee na mu ne ah, am na <coughs> mu ne ma bi ma ko waxee loolu. mu ne ma kaana waaw nabiyyun min al anbiya yaxut